fi al-baab as-saabi' wal-'ishriin ba'da al-mi'a wa fi kitaabi aadaabi an wal-idtijaa'i wal-qu'uud kon ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna ñu ngi woon ci xadiis cent dix-huit ci garab gi ñu nekk wala bunt bi wala chapitre bi ci tool bi di wax ci tegginu nelaw ak tëdd xana doon xadis bi ne woon wa an Ya'ish ibn Tixfat al-Ghifari radiyallahu anhuma annahu qaal qaal abi baynama ana mudtaji'un fi al-masjidi ala batni idha rajulun yuharrikuni bi rijlihi fa qaal inna haadihi dij'atun yubghiduha allah qaal fa nadartu fa idaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rawaahu abu daawuda rahimahullah bi isnaadin saxiix al imaamu mu ne waan Yaciisha ibn Tixfata mu ne jëlee na ci ku ñu naan Yaciish di doomi Tixfa al-Ghifaari ko joowoon ci waa Banu Ghifaar radiyallahu anhuma imaamu Tirmidi waxoon nañu Ya'ish ci boppam saxaaba la min as-saxaaba min ashaabi rasuulillah alayhim afdalu salaatu wassalaam mu jële ci baayam mu ne sama baay de neena ta dañoo masa nekk tëdd ci jàkkaayu ji mu jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci sama biir mooy bi ma nee noonu rek am benn waay benn góor bu ma yëngal tànkam ba pare di wax naan tëddin wii de tirin wii de boroom bi da ko bañ bu yàlla bañ la nee ma xool bi ma xoolee ma gis ne ndeke ndawal yàlla li la sallallahu alayhi wa sallam mu ne xadis boobu rawaahu soloo ko abu daawuda muy al imaam abu daawud as-Sijistaaniyu rahmatullahi alayhi bi isnaadin ci càllale boo xam ne saxiixin bu wér la hadis bi walillahi alhamdu wal minna ci jotaay bii ñu génn li tax jànguñu ko comme ni ñuy def euh, d'habitude mooy dañ ko tàmbali woon ci suñu jotaay bii ñu génn ba gisoon li nga xamante ne nii mooy taxrij bi gisoon ci yu bari pour def benn euh, rectificatif mooy hadis euh, bii du hadisu ki tëddoon la yeneen saa sallam doon wax ne lii tëddinu almahdubi alayhim loolu ci toogin la te loolu dinañ ko gis ci bunt bi nga xam ne moo tegu bii di ñëw bi ci tegu teguwaat voilà foofu la yeneen bi alayhi salaam gise benn saxaaba bu bu toogee noonu mu ne ko lu tax ma gis la ngay tooge tooginu ñi nga xamante ne ñoom la yàlla mere voilà waaw kon gisoon nañu it hadith sayna Abu Dhar hadith sayna eh, ki nga xamante ne nii mooy Abu Hurayra yooyu yëpp radiyallahu anhum di wax tamit yonent mi alayhi salaatu salaam di tere tëddin bi bale mu ne lii tëddin waa safara la bu sayna Abu Dhar beneen bi mu daal di koy tere eh, radiyallahu taala eh, anhuma wa ardaahuma léegi nag tey ñu waroon a dugg nag ci njàngat yi beneen façon jàngat mooy gis nañ jàngat bu njëkk bi di taxrij bi walillahi alhamdu wal minna léegi nag mu des lëkkaale bi ak hadis bi bi ñu gisee taxrij bi gisoon nañ hadis bi dans son intégralité ci guddaayam ni ko imaamu Tirmidi imaamu Abu Dawud rahimahullah indee waaye nag surtout imaamu Ahmad nga xam ne yenn yi nga xam ne même imaamu Tirmidi imaamu Abu Dawud rahimahullah ni kiiwam di gudd yëpp am na yoo xamante ne nii indiwu ko mais gisaale woon nañ riwaaya imam abu euh, euh, ahmad nga xam ne boobu moo gën a matale rahmatullahi ala al jami' kon nag ginnaaw bi ñu gisee kon taxrij bi muy fan lay fekk xadiis beeg yooyu ak wax yi amoon ci ne daa am ittirab ci turu Ya'ish ibn Tixfa surtout Tixfa mais waaye ñoom ñëpp ay saaba lañ wa hada la yaduru loolu moom lorul kenn waaw te gis nañ tàllale bi ni mu sete woon wecc ñi nga xamante ne ponkal yi nga xam ne ñoom ñoo ko jële ba ci aksi ba ci Ya'ish Seydina Abu Salama Abdurrahman ay doom Ibn Abdurrahman euh, ainsi de suite loolu bisoon nañ ko moom mi ko jële ci ñoom kon lëkkaale bi ginnaaw loolu lépp ak bunt bii nga xam ne moom lañ nekk di tere di wax lan tegginu tëdd waaw tegginu tëdd aadaabin nawmi wal idtijaa wal qu'ud waaw tegginu tëdd an nawmi wal ak li nga xamante ne mooy tëdd waaw ah loolu noonu ah am na yuñ ci gisoon ci xadiis romboon ñaan yi ngay wax booy nelaw tëdd sa wàllu ca sa wàllu ndejoor jël sa lex sa sa loxo nga teg ko sa suufu lex di tudd turu yàlla tabaraka wa taala waaye di ñaan ay ñaan yoo xamante ne yonent bi saa saa moo ko jàngale léegi nag fii nag mu ñuy indil xadiis bii nag ci loo xamante ne fii moom du wax yi nga xam ne dañu koy def mais yi nga xam ne loolu dañ koy tere ci tëdd waaw yi ñu romboon dañu doon wan yoo xamante ne nii booy tëdd defal nii te del sa wàllu ndejoor waaw waaye balaa lool fa tawadda wudu aka lissalaa li mu waxoon saydna al bara radiyallahu anhum jàppal jàpp ngay jàpp ngir julli booy julli booy nelaw summa taja ala shiqikal shiqikal ayman ginnaaw gi nga tëdd sa wàll wi nga xamante ne mooy ba ndejoore ba pare jàngal ay ñaan Seydina Xudayfa gis nañ bi allahumma bismika amutu wa ahya hadis Seydina Xudayfa bi radiyallahu anhu ñaan gi nga xam ne yonent may saa saa bu moom loolu wax allahumma bismika wa ahya ginnaaw bi nga xam ne ci lay jël loxoom teg ko ci suufu lexam tëdd ci wàllu ndejooram côté droitam bu yeewoo alhamdulillahi alladhi ahyaana ba'dama amaatana wa mu jóg ci guddi mooy loolu la waxoon nañ la ko bii nag mu ñëw nag hadis bii moom da koo indi ngir wan ñu ne ah, lii moom bu leen ko def ci tëdd yi romb yëpp wan na leen li ngeen di def ay teggin bii nag bu ko def mooy lan tëdd biir tëdd defeenu tëdd jiital sa biir bi yoneen saa salaam ne déedéet moo tax Seydina Ya'ish ibn Tixfa radiyallahu anhuma mu ne sama baay nee na damaa tuddoon ci jàkkaay yonent bi saa saam laa tëdd bi ma tëddee damaa defeenu def sama biir bi nii tëdd ci sama biir bi yoneen saa sama jekki am ku ma di nelaw am ku ma yëngal tànkam naan tëddin bi bu yàlla bañ la ma xool muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw Seydina Abu Dhar Jundub ibn Junada radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waaw moom it loolu la ko wax yaa Junayd waaw <laughs> waaw yow Junayd mooy mooy tasghiru Jundub waaw ne ko inna hadihi dij'atu ahli an-nar ne ko tëddin wii mooy tëddin waa safara ñooy tëdd nii ñooy tëdd seen biir bi nii jiital seen biir bi tëdd kon kon daal ndeke de bu ñu nee mën nañoo tëdd it am na façon tëddin yoo xam ne yàlla bëggu mel ni imaam dañu naan yi yi yàlla bëgg mooy yi yonent bay sa saam jàngale wax ko naa Bara ba pare doon ko def ñoom Seydina Xudayfa yëpp daal di koy wax mooy ash-shiqqil an-nawm ala ash-shiqqil ayman nelaw féete sa côté droite voilà boobu yàlla bëgg na ko nan lañu xamee ne yàlla bëgg ko bëgg na ko ndax loolu la yonent saa doon def te loolu la jàngale te moom lépp lu mu def loolu la yàlla bëgg waaw kantaa nag bi nga xam ne moom defeenu moom tëdd teg sa biir bi mu tëdd nga kii boobu mu ne bii ba mu gisee nit def ko non seulement da koo fekk muy nelaw mu yeeku waaw parce que quand <laughs> waajee gi doon nelaw la mu kokos ko daal di koy def ni ak tànkam laal ko ba waaji jóg ba waaji ci ba pare ne ko tëddin wi yàlla da koo bañ mu change kon ñu xam ne kon ndekete kon façon tëddin yi am na yoo xam ne yàlla bëggu te nag jullit day moytu di nekk ci loo xam ne yàlla bëggu waaye it biñ la wax sànq bu Seydina Abu Zar bi radiyallahu anhu ne lii tëddinu waa sawara la te jullit day moytu di niroog ñi nga xam ne ñooy waa ahlun naar ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy waa sawara waaw di niru niru la ñu baaxul di niru niru la ñoo xamante ne nii seen jëm seen ëllëg ah, mooy sawara wal iyaazu billah kon gis nga lëkkaale bi kon nag waaw tëdd waaye nag am na façon tëddin boo xam ne baaxul moom yonent waaye saa da koo tere ba mu gisee ku koy tëdd bu doon ne bu doon ne garaawul man naa bàyyi ba mu pare ne garaawul naa ko bàyyi noonu mais fi mu tëdd la ko la ko yee waaw ba pare wax ko loo xam ne lëkkaaleem day wan ne mooy loo xam ne sànjum yàlla lay indi ndeke dee façon tëddin bii ndeke yàlla bëgg ko waaw kon ñu xam ne kon ah, lii moom bokkul ci façon yi nga xamante ne nii jullit war na koo tëddee jullit war na koo tëddee voilà léegi kon dëkkaale baa ngoog kon bokk na ci tegginu tëdd nelaw mooy ngay bañ a tëdd li nga xamante ne nii mooy dëfeenu la ko wolof di waxe mooy tëdd ci sa biir loolu bokkul ci teggini balal dafa bokk ci yi nga xamante ne nii yàlla bëggu bal dafa bokk ci nga xamante ne nii tëddinu waa sawara la loolu la leen saa sala wax moo tax jar ka jara moytu léegi nag ginnaaw lii boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim waa léegi ginnaaw lii mais lan léegi lan mooy àttee façon tëddin boobu kon waaw gis nañu riwaaye yi bii nee na yàlla bëggu ko Seyna Abu Dar nee na ah yoneen saa saa nee na ko lii mooy tëddinu waa sawara waa léegi lan mooy àttee koo xamante ne nii nii la tëdde waaw al borom awnul ma'bud sharh sunan abi daawud mi nga xam ne gis nañ ay waxam bi passé ci lu am solo ci saxaar googu <laughs> ni na saxaar gi mu wax ne bi bi tëx fa ne man damaa nelaw damaa tëdd ci jàkka ji mina saxari nga gis ñoom ak ni mu ko tekkee ak tamit boroom xam-xam yi mu toxal seen wax ne saxar ab feebaru poumon la waxul mukk ne fajar la xam nga saxar day tekki njël comme niñ la ko waxe woon ba moo tax Cheikh euh, Abdul Muhsin Al Abbad hafidahullah nekk Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam euh, entre parenthèses nekk ci lu baax daa baax euh, Médina cheikh boobu ak cheikh Abdul Muhsin Al Abbad mu ngi Medina ba léegi mais dafa mage da doon jàngale ci jumaa yonent saa salaam ba ma demee Medina nii dama fa demee benn mbokk ne ma am na benn dars buy am fële nañ dem kii ko après fajar bi ñu demee euh, cheikh boobu man maa ngi ko doon dóor a gis muy jàngale xalaqaat yi waaw xalaqaat yi ci jumaay yonent saa salaam ñi muy jàngale am na keneen parce que man dama ñëw xaw a maa ngi gis keneen foog ne foofu la nekk ma ne ko est-ce fii la mu ne ma noonoo ma gis ndeke am na ki ma njëkk a romb ndeke foofu la ma dem ñu toog muy jàngale di jàngale ba mu jeexal bi mu paree eh, am benn ci taalibe yi eh, ku romb ma ne ma ne ko comme que dama ñëw li ma fekke bariwul ma ne ko eh, ban téere la cheikh bi doon shara mu ne ma Riyadu Salihin mu ne ma ma ne ko ay kitaabin ma kaana cheikh yashrahuhu ban téere la cheikh bi doon shara sànq mu ne ma Riyadou Salihine mu ne ma Riyadou Salihine la ca bunt bii ñu yem téere bii ñu yem fi la yemoon muy téere bii di wax kitaabu aadaabi nawm sauf que mu ngi yemoon buntu cent trente cent trente xadiis bi nga xam ne moo ci mujj ah bi muy wax jële ko ci waasila ah ibn al asqa'i radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna min a'zami al fira an yadda'iya ar-rajulu ila ghayri abihi bani mu jeexe boobu la mujjee chara ndax chara na bu ko jiitoog yooyu te boobu mooy dernier hadith ci téere bii nii téere téere kitaabu aadaabin nawm après ma bi biñ paree bokkul ak mbokk bi ma laaj parce que mbokk bi ma laaj euh, euh, arab yi la quoi mais ki nga xam ne moo taxoon moo ma waxoon mu ñëw après ma gis ko euh, ma ne ko mais cheikh bi nu mu tudd mu wax ma turam ne doomu al cheikh Abdul Muhsin al Abbad la waaw doomam mooy cheikh bi doon jàngale fii te baayam noonu la fa ne woon di jàng te baayam a ngi fi ba léegi man dama foogoon ne sax mu mu ngi jàngale ba léegi mais mbokk boobu moo ma ne non foog naa léegi jàngaleetul dax dafa mage loolu mooy al baladu tayyibu waaw bi boroom bi doon wax euh, euh, suuf su teey gox bu teey te baax suufam nangu te baax eh, gàncaxam day génne gàncax gu baax ci ndigalu boroomam waaye bi nga xam ne baaxul ay nëx nëx ay ay ay ay kii lay génn ay mbuxum kese mooy ni baayam ma doon toog di jàngale foofee mi ci jàkkaayu ren saa salaam doom ji topp tànkam ba moom di jàngale foofee allahu akbar cheikh baayam nag a cheikh abdul muhsin al abbad dafa def shara eh, sunan abi daawud rahimahullah waxoon naa la ne moom nee na as-sahar am nañu ne mooy njël am ñu ne feebar bi la ab feebar la boo xam ne feebaru poumon la ci la doon wax ne bu dee nag ñi nga xam ne ñooy comme ñii nga xam ne ñoom ñoo saraawoon euh, lu jiitu euh, euh, sunanu Abu Dawud ah ash-Shaykh al-Azim al-Abadi waxoon naa la ne sax dootuma la wax turam yaay seet <laughs> borom Awnul Ma'bud sharh sunani Abi Dawud moom gis nañ li mu wax yépp tudd ci njël tudd ci fajar dane lii feebar la wax li boo boroom si as-sihah wax ñoom ñoom ñoom al al al jawhari ainsi de suite lu nekk mu wax ñoom li ñu wax comme niñ ko gisoon ci jotaay bii ñu génn jarul ñu fi jaaraat te ne kon kooku daa amoon problème mu feebar poumon pneumonie la ko français di wax loolu moo taxoon mu tëdde noonu mooy dama tëdde woon noonu ndax feebar bu ma amoon sama sama dënn bi teewul yonent bi alei salaatu salaam ñëw daal di koy tere saa mu def istisfaal ñëw di laaj ay bo yow est ce daa am lu la dal bi nga tëggee nii wala déet daa ñëw daal ne tëddin bii bu yàlla tere la bu yàlla bañ la bokk moo tax boroom awnul maabud mu ne boroom awnul maabud mu ne waaw wa fil xadiisi rahimahullah anna an-nawma ala al-batni la yajuz wa annahu bid'atu ash-shaytan waaw mu ne ci xadis bi dañ ciy jànge ne ndekete koon nelaw defeenu tëdd ci sa biir nelaw sa dëpp sa biir tëdd ci noonu loolu yellul jullit di ko def te ne loolu ndekete mooy tëddinu shaytaane la waaw jeex moom loolu la wax rahimahullah léegi lii nii mu am nag boroom xam-xam yaa général bu ñuy wax ci lii nii eh, léegi lan mooy àtteem moom lañ nekk nii di lijjanti kon gis nga boroom awnul ma'bud sharh sunan abi dawud wax loolu yellu te loolu mooy tuddinu saytaane waaye Eh, ki nga xamante ne mooy eh, imaamu at-Tirmidhi rahimahullah gisoon nañ hadis bi mu bi nga xam ne moom la def ci wàllu wi ci abwaabul adabi an rasulillahi sallallahu ma jaa fi karaahiyati al-idtijaa'i ala al-batn Abu Daawuda imaamu Abu Daawuda mooy da ko indi baabun fi rajuli yantabixu ala batni waaw bunt bi wax nit ki nga xam ne daa tëdd ci biiram mu indi xadis boo xam ne da koy tere ah, boobu kese la indi daal di jàll léegi al imam abu isa at-tirmidhi rahimahullah moom mu def abwaabu aadaabi nawm bunti tegginu al adab abwaabul adabi an rasulillah sallallahu alayhi wasallam baabu ma jaa fi karahiyati al ittija ala al batn buntu bi ñëw di wax ci cibeel mais cibeel googu ban façon cibeel la waaw ban façon cibeel la parce que boroom xam-xam bu ñu nee karaaha lii makku ça ne veut pas dire que temps ñun li ñu xamee cibla ah non dafa am karaahatu tanzi ak karaahatu tahrim karaaha goo xam ne mooy cibeel goo xam ne mooy ci lu ñu xamee cib kese la mu am boo xam ne mooy lu ñu xaraamal la ah voilà mooy sibeeluk xaraam la léegi nag imaamu Tirmidhi kon noonu la ko tudde après mu indi ci hadis bi mi nga xam ne moom la ne haddathana Abu Kurayb muy sëriñu waa kutubu sitta Muhammad ibn al-Ala al-Hamadani mu jële ci Abda ibn Sulayman wa Abdurrahim an Muhammad ibn Amr qaala haddathana Abu Salama an Abi Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala ra'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rajulan mudtaji'an ala batni fa qaala inna haadhihi dij'atun laa yuhibbuha Allah voilà mu andi loolu ba gisoon nañ li imaamu Tirmidhi daal di woon wax waaw kon lii nii euh, mu nekk loo xamante ne kon hadith bi imaamu Tirmidhi rahimahullah lan la fiy wane que ne ah kon de tëddin bii déet tëddin bii moom dañ koo sib léegi ban sibeel la ah. ban sibeel la lii li mu gën a jege léegi nañ wax seen wax ba pare mooy lii léegi mu am yeneen boroom xam-xam yoo xam ne dégg ñenn nañu liir nañ leen en général dañ naan rek euh, euh, euh, ci lu bari dañu naan lii day wane ne kon tëdd ci lii dañ koo sib makru comme ni imaamu Tirmidhi tudde nii waaye wallahu taala alam dañ koo sib kese mooy mbir mi li mu gën a jege bu ñu gisee li nga xam ne moom la ci yonent bay saa saam lëkkaaleel loolu karahiyatu tahrim la gën a jege waaw mooy sibeel bu jëm ci xaram la gën a jege parce que quand même dana yàlla bëgg ko ba pare ne lii pét diinu waa sawara lañ waaw te ñëpp xam nañ ne alxuraan fépp fu muy melalee ay nit ñoo xamante ne du ñu baax wala loo xamante ne ni yàlla bëggul ñooñu mu naan muy moytu da ko jikko yu mel noonu ak doxalin yu mel noonu loolu mënu la teg tëdd rek tegu rek lu ñu sib la mooy nit ki bu ko defee it garaawul déedéet mooy bu ko defee it te xam yow bu ko kii xamul woon pourtant yeneen way saab saab xamal ko bu dee rawatina la ke xam ba pare di ko def mooy loolu li mu gën a jege wal ilmu inda allah ni ñu ko gisee mooy loolu dafa xaram nit ki di tëddee noonu pas sit noonu waaw boroom xam-xam yi nag dañoo amoon waraa waaw salaf yi yu bari du ñu woon bëgg ñëw rek ne xaraam noonu surtout muñ gisul loo xamante ne nii lu leer a leer a waaw léeg-léeg dañuy gis yu mel nii parce que ñu ñëw ne dañ ko kon de lii la ñuy sip la ku xamul nag surtout suñu classe gi léegi dañuy ñëw rek naan walla day wane ne ñu sip walla cigarette walla dañ koo sip c'est pas xaram doo bàyyi wax lu amul kan moo ne cigarette ban boroom xam bu taxaw bu tax ñuy wax moo ne cigarette dañ koo sib si képp ku ne da koo sib si ta xaraam la waaw ak li borom bi wax ci bañ a yàq bañ a loraate ak yeneen saa sal la darar wala diraar bu lor sa bopp bu lore wala tulku suñu borom tere gi ñuy jël suñu bopp di ko sànni ci ak algade waaw di sànni suñu bopp dans la gueule du loup mu ñu koy tere di alak suñu bopp cigarette ak lu yées li ñuy def gaa yi bàyyi ba comme niñ ko fi waxee woon ba nasaraan bi di ko tere ci lieu public yi ñu commencé naan voilà di door a gis ak mbonteem wal iyaazu billah naan dañ koo sib hada qawlu kadibin sibeel googu sibeelu xaram la du sibeel comme rek wala ku ko defit euh, bon def nga loo xam ne daal gënul non def nga lu xaram nga naan la képp ku tux cigarette def nga lu xaram en plus fola abas la yàq xaalis la waaw loo xam ne da nga koy jënd sa xaalis di ko taal noonu waaw naan ba pare di fo waaw magum jëmm ña ba pare nga enfumé nit ñi yàq xolu nit ñi euh, euh, seen respiration yi du baax ba pare yow nga yàq sa poumon bopp après ñu ne la dara newu ci quoi léegi nag il a attendu ko le tubaab di non baaxul parce que nangam ak nangam ba pare tout le temps ñu dugal ay loi di gën a seeral gouvernement yi di gën seeral en tout cas en France paquet de cigarette bi ngir gaay ba ko mais dara gaay dañ koy gën a kii ndax la les cigarettes de contrebande tey la gën a dox waaw traficu cigarette beeg yi nga xam ne day jaar feneen tey la gën a dox moo tax malgré yi ñuy yokk mbir mi dara la wàññiwul consommation bi daa gën a yokk waaw wal iyaazu billah julli nag du xaar ba yooyu muy dóor a gëm na nàngam ak nàngam loolu liñ ci bëggoon wax mooy boroom xam-xam bu mag bu ne daa dañ koo sib waxul sibeel gi ñun ni ñu dégg sib mooy sibeelu tahrim la ndax dañoo amoon waraa sàmm ci seen wàllu diine moo tax doonuñu woon ñëw rek naan daa xaraam ci seen wàllu seen wàll waaw moo tax lii ñun ñu gis ne karaaha gim gën a jege ak li ko boroom bi lëkkaleel te ak li imaam ibn abbas radiyallahu anhuma waxoon ne ni ñuy xamee ne loo xamante ne bàkkaar bu mag mooy loo xam ne yàlla da cee rëbb nit ne ku ko def rëbb na la wala mu digge ci am bugal fii ci àddina wala alaaxira wala mere na yàlla mere na yeneen saa salaam mere na wala rëbb na wala nangam yooyu foo ko gisee loolu day war ne bàkkaar bu mag la waaw léegi nag fii nag yeneen saa salaam dafa lëkkaale façon tëddin googu ak loo xam ne nee na yàlla bëgg ko ba pare ni lii waa dëddinu waa sawara la te yonent saa salaam waxoon na man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum ku niru niru lu ay nit ñoo ci ñoom ngay bokk en plus mooy daa nekk loo xamante ne lépp lu baaxul ñi nga xamante ne nii mooy ñu baaxul ñi di ko def yow jullit bi amoo droit di ko def waaw moom ba mu nekkee lu baaxul rek waroo koon def te yàgg duñu gis yonent saa salaam di wax xaaliful yahuud wal majuus wutelee nag majuus yi ak yahuud yi walla ak yu mel noonu yu bari ci Euh, vestiment <coughs> vestimentaire moo tax bi ñuy gis xadis bi doon wax ci wàllu yére yu rouge est ce que mën nañ koo solom déet gisoon nañ xadis Seydina ibn Amr bi radiyallahu anhuma Abdallah ibn Amr mu ne yeneen saa sam ba mu gisee mu sol yére bu xonq boo xam ne en fait nañu ko ñawee mooy tëggin ba ñu ko tëggin boobu ñi nga xam ne ay yéefar lañ taay ñoo ko doon sol yeneen saa salab ne ko ne ko ne ko ne ko ne ko ne xool ko tere ko ko mu ne ko ndax ma cuub ko wala ma def ko lan mu ne ko déet bal taal ko waaw lakk ko lu tax nekkul yére bu xonq la yone saasam doon tere mais mooy euh, euh, ni ñu ko ñawe woon mooy coupe bi façon yooyu ñi doon soloo noonu moo ñu gëmul yàlla yoneen saa salaam gis mu soloo noonu mu tere ko ko pare ne ko lakk ko waaw kon nga gis loolu loolu lépp bu dee ci côté boobu xoolal kon tëddil woo xam dañ ne waa safara nag ñi gën a garaw parce que yéefér bi bii Euh, man na tuub après mais ñoom mooy ñi nga xam ne seen dem safara dafa leer ñoom ñooy tëdd nii biir safara nii lañuy ñuy mel kon nag soreeg ñooñu mooy ñi nga xamante ne nii bañ a mel ni ñoom loolu moom manu nekk lu dul ne ci ki nga xam ne dafa conscient xam ko kooku daa xaram bu def ko ki ko xamul nag bu ko defee dañ ko koy xamal voilà loolu mooy li nga xam ne moom la ñu gis euh, wallahu taala alam mu am beneen masala ci wàll yi mu am beneen masala bu lëkkaloog affaire yi ñuy wax muy dafa am euh, bon euh, sëriñ benn sëriñ bu mag bu ma nee sëriñ nag pas ñun niñ ko déggee Sénégal ah faut que ça soit clair foog naa man yaakaar naa ne euh, loolu jaratul préciser mais des fois mu jara préciser waaw parce que képp ku ñu yàgg dégg moom xam nga ne bu ñu nee sëriñ jubluwuñu ci que diwa doon baayam kese wala mooy maamam non loolu moom doyul laysal fataa li arab bi wax man yaqulu kaana abi inna al fata man yaqulu ha anada voilà mu ne kii cam sa dëgg-dëgg waaja dëgg nekkul ki nga xam ne palmarèsam lépp moom daal notoriété ak tamit li tax ñu koy yëkkateeg fi mu toll lépp ci kenn kese la ko dal la ko kal sama maam saa maama doon diw saa maam daal nekkoon na ay saa baay moo doon diw moom léppam loolu la gars di ko jàppe ngir lool kese te defu fi dara kooku taxul ñuy wax mu ne kii waaja dëgg-dëgg ndaw sa cam sa dëgër baax kooku mooy ki nga xam ne danaan man maa ngi nii def lu maamam doon def wala lu raw la maamam doon def ci lu baax waaw mais lépp teg ko rek parce que di wa doon sa yaakaar naa ne moom ku ñu yàgg dégg xam nga ne bu ñu nee sëriñ moom en tout cas ci wàllu diine ñoon dañ leen cee génne waxuñu non non ñooñu wax quoi waaw ak ku ko mën a jur nag bu nekkul ci li nga xam ne mooy yoolu yonent may sa salaam xam-xam bi ak di dox ak kell te ak ragalu yàlla ak tamit di gindi nit ñi kooku taxul ñuy wax waaw kooku moom taxul bu ma naan sëriñ kooku bokkul waxuma ko ah man nekk sëriñu aada nag waaw ku mu neex nga jàpp sab sëriñ jàpp ko sëriñ waaw mais fii ci diine moom mukk waaw benn sëriñ la boo xam ne du wolof waaw bi mu génnee àddina année deux mille yi jàmbaar la def nay saraa yu bari donc riyaadu saalihiin bi ah dëkkoon fi nga xam ne mooy euh, euh, euh, alxaramul makki côté yooyu la dëkkoon non non non pas alxaramul makki non Saoudi la dëkk mais dëkkul woon foofu maa ngi koy jaawale ak beneen <laughs> beneen sëriñ bi non mais mu ne par exemple ci wàll yi li nga xamante ne mooy hadis bi. dañ ciy jàng ne dañoo sit kon di tëdd noonu mu ne surtout bu dee nit ki daa nekk foo xam ne ci mbooloo la waaye bu dee daa nekk foo xam ne dafa parce ci mbooloo nit ñi dañ lay gis ba parce bu buñ la gisee mën nañ la dëkkale foo xam ne dëkkoo fa ndeke wala jàpp ci yow ay ay ay ay xalaat yu baaxul ndax nii nga tëddeeg nangam mais bu dee nit ki daa wéet moom kese ah, wala yu mel noonu wala mu am feebar boo xam ne da dal looloo koy solaaje loolu Euh, euh, euh, loolu bu boobaa dara waru cee nekk mooy tëddin wi man na mën a nekk mais loolu lañu naan loolu laysal amru kazalik mbir mi du loolu waa ji mu wéet mu ñàkk wéete ci yem <laughs> allahumma ki feebar sax mën nañoo xaw xalaat mais li taxoon détail bii ñu weesu <laughs> ñu taxaw lu bari ci borom awnul maabud li mu wax ak di ko toxal que ne mina saxaar boobu tuddul benn yoon ne njël la mooy feebaru bu moo la ji amoon te pourtant yonent bay sa sam ñëw tere ko ko da ko bu ko tëddee bu tëddin ne ne ne tëddin wii tëddinu waa sawara lañ loolu day wane ne wax jooju insha allah dëgërul waaw dëgërul parce que mooy li ko yonent bay sa sam lëkkale est ce que loolu mooy bu nekkee ci mbooloo la wala bu nekkee moom dong quelle est la différence lan mooy différence bi lan moo ko lan moo wutale le fait que waa ji tëddeeg biiram nekk ci mbooloo wala bu nekk daa tëdd biiram ci biir euh, am néegam moom kese yoneen saa salaam woo xam li mu wax leerum tëddi nuy la wax waxul ne fi nga ko tëddee parce que dafa am loo xam ne dañ koy tere parce que lil mujaawir parce que la mu la nekk ca wetam loo xam ne tere wuñ ko ngir boppam am loo xam ne dañ koo tere ngir boppam alors que fii tere gi mu tere mooy dañ koo tere mooy li mu tere mooy tëdd nuit la tere te tëdd nuit comme moom la tere que ça soit nga nekk ci désert bi yow kese wala nga nekk sa biir salon yow kese wala sa biir chambre yow kese wala nga nekk foo xam ne mbooloo ngeen ngeen demoon fa ku nekk tëdd loolu lépp ci yem c'est la même chose mooy tëdd nuit la yeneen tray sa sam tere loolu lépp amul benn différence <laughs> yow buñ la ne damay jox beneen exemple bu la nee waxin wii dañ koo tere waaw waa léegi waxin wu ñu tere mooy parole yoo xam dañaa bañ nga waxin yi est-ce que naan man bu ma wéetee man kese bu ma neexee waxe noonu bu ma nee ci mbooloo mi déet dañ naan la noonu comme que loolu lañ tere nga nekk foo man di nekk dañ koo tere que ça léegi nag lii yoneen saa salaam dane inna hadihi bid'atun laa yuhibbuha allah laa yuhibbuha allah la woo xam ne yàlla bëggu yàlla bëggu ko ci biir mbooloo waaye boo wéetee garaawul mukk loolu amu feebar bi da koy soulager loolu wallahu taala alam boobu sax laa gën a mën a la ñu mën a bàyyi xel mais sauf que riwaay yi ñu gisoon ni nga xam ne noonu la ko boroom xam-xam yi tekkee ak saxaar ñu ëpp ci ñoom fuuf mooy dañ doon feebaru poumon la Seydina Kixfa al-Xifaari yi amoon radiyallahu anhu moo taxoon mu tëdd noonu teewul yonent saa salaam kobos koog tànkam yëngal koog tànkam na ko tëddin wi yàlla bëggu ko waaw tabam li tax mu nettali ko xam nga ne loolu moom mooy ne après dafa ko malgré daa amoon feebar boobu te mu ngi nii moo ko nettali doom ji moo tax ak wér fi mu nekk mooy ci njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wasallam looloo taxoon keroog ma ne la bi ñu la toxalee waxu al imaam Ibnul Qayyim waaw al alim waaw al haafiz Ibnul Qayyim rahimahullah ci Azzaad bi muy waxtaan entre tëdd càmmoñ tëddee ndeyjoor ak tëddee càmmoñ entre vision euh, euh, yi nga ashari'u yeneen saa salaam ak li nga xam ne moom noonu la jàngale ak li nga xam ne mooy docteur yi li ñu lay wax bu dee tëddee càmmoñ que mooy gën a xóot ngir nit ki nelawam xóot ak yooyu ba ma ne la woon en tout cas ñun li nga xam ne moo gën ci santé gën ci diine lépp mooy tëdd ni yoneen saa salaam wax waaw <laughs> waaw tix fa radiyallahu anhu bañ ko ko waxee la def li yoneen saa salaam wax te après yëgaati fenn fu ñu nettali que moom daa tëddee ci noonu noonu la ko bàyyee te pourtant dane man damaa amoon problème mu poumon problème respiratoire ci kaw loolu lan lañ ci bëggoon a wax dañu bëgg a wax